abu zakariya yahya ibn sharaf an-nawawiyu dimashqiyu shaafi'iyu rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin ala nabiyyina wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saalisi wal ishriin at-taasi' an abi saidin alxasan alxasan albasri rahimahullahu taala anna aida bna amrin radi allahu anhu daxala ala ubaydillahi bni ziyad faqaala ay bunay inni sami'tu rasula allahi sala allahu alayhi wasallama yaqul inna sharra ri'aa'i alxutama fa iyyaaka an takuuna minhum fa qaala lahu ijlis fa innamaa anta min nuxaalati asxaabi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fa qaala wa hal kaanat lahum nuxaala innamaa kaanat nuxaalatu ba'dahum wa fii gayrihim rawaahu muslim rahimahullahu ta'aala qaala al imaamu an-Nawawi rahimahullah ci garab gi ñu nekk boobu ba léegi muy garabu digle lu baax ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum ah muy garabu digle lu baax tere lu bon euh, digle lu baax tere lu bon waaw xadis bii ñu bii ñu weesu jotaay bi ñu génn gisoon nañ xadis Mawlana Ibn Abbas xadis numéro huit bi ci buntu bi nekkoon xadis cent quatre-vingt-onze bi nga xam ne ci la ne yonent sallallahu alayhi wasallam dafa gis benn waay boo xam ne loxoom benn bàgg la ci def ci or benn jaaru or mu jël ko sànni ko loolu gisoon nañ ko tey ñu war a gis hadith bi ci tegu muy hadith cent quatre ak juróom-ñeent fukk ak ñaar liñ tàmbalee téere bi ba léegi de hadith ak ak ak taasi' numéro neuf ci bunt bi loolu al imam mu ne ak taasi' mooy ci chapitre bi mooy hadith numéro neuf mu ne an abi Sa'id mu ngi koy jële ci abi Sa'id kama abu Sa'id mu ne al-Hasan al-Basri rahimahullah muy al-Hasan ibn Yasar al-Basri looloo doon dàkkantal Abu Sa'id al-Hasan ibn Abi al-Hasan Yasaar al-Basri rahmatullah alayhi eh, nga xam ne moom eh, ku rëy mbir al-imaam al-Hasan al-Basri moom moom multidimensionnel la foo dem mooy nit ñi nga xam ne boroom xam-xam yi nga xam ne foo dem fekk leen waaw hadiis fiqh suluuk lépp waaw foo jaar rek waaw tafsiir lépp foo ñoo doon imaamu seen jamono. moom ak Muhammad euh, Seydina Muhammad ibn Sirin rahmatullahi alayhima moom al imaam al Hasan euh, euh, al Basri nga xam ne yaay Ummu Salama ndeysaan kii woon na ko quoi kër yaay Ummu Salama la ne woon ndax ndayam di Xayra moom mawlaatu Ummu Salama la woon radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha waaw <laughs> waaw léeg-léeg yaay Ummu Salama téye woon ko bu ko bëggoon moom mu nekk euh, liir bu bëggee bu bañee mu mu muy euh, yaayam bu amee lu mu koy defal mu koy jox weenam allah allahu akbar allahu akbar <laughs> allahu akbar <laughs> kon nag mu ngi noonu allah mu ngi noonu <laughs> bon après nag euh, moom mo moom fekk woon na keroog bi nga xam ne ci la ñuy e, faat Seydina Usmaan radiyallahu ta'ala anhu e, fekk woon na ko gis na Seydina e, Talha Seydina Ali ibn Abi Talib loolu la woon nekkoon nag boroom xam-xam bu rëy rëy rëy rëy ay mbir waaw allahu akbar al imam al imam al alam al hujja allahu akbar Seydina al Hasan ibn Yasar al Basri rahimahullah muy Abu Sa'id ah, ah moom kon moom moo nettali nettali bi al imaam al Hasan ibn Yasaar mu ngi génn àddina nag ci euh, année cent dix ginnaaw gàddaa yonent bi saa saa moom l'an vingt et la juddu mu ngi ci xilaafa Seydina Umar ibn al-Khattab ci la gane àddina voilà kon nga gis ne moom bi ñuy faat Seydina Usmaan moom euh, quinze ans yi euh, mat na voilà kon mu ngi noonu lee kon moom al imaam mu ne an abi Saïd mu ngi koy jële kon ci Abu Saïd al xud euh, non euh, al Hasan <laughs> al Basri dañu tax Abu Saïd al Khudri <laughs> ah al Hasan al Basri ah, rahimahullahu ta'ala anna Aa'ida anna Aa'ida ibn Amr mu ne saxaaba bi nga xam ne moom lañ naan Aa'id ibn Amr muy Aa'id ibn Amr ibn Hilal ibn Ubayd ibn Yazid al Muzani Ah, abu hubayra al basri looloo doon dàkkante abu bu la hurayra de hubayra hubayra hmm? al muzani al basri dëkkoon basara fa la mujjoon nekk saxaaba yonent bi la woon sallallahu alayhi eh, moom dem seeti benn kàccoor waaw <laughs> moom laa doon wax naa la dinañ ci dinañ gis eh, nguuru nguuru gone yooyu nga xam ne ci waa Quraysh bu ñu yoree mbir ak réewu di dëgg la ñuy doxal di yàq rek ci kaw te ba ko yore sa saa wax Seydina Abu Hurayra jàpp loolu <laughs> ne borom bi maa ngi muslu atu soixante yi mooy année soixante yi mooy yàlla na bu ma ko fekk suñu borom faat ko l'an cinquante neuf moom Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu waxoon nañ ne wuute nag ci kañ la faatu waaye ñu bàndañ ne l'an cinquante neuf la <laughs> waaw ndax daroon ñaan boromam bu bañ koo fekkele imratu euh, euh, as-sibyan min Quraysh waaw njiitu gone yi buñ fi nee ay gouverneur ay umara tey gaa am problème kenn nag ci ñoom ku ñàkkoonu taalibe muy Ubaydillah ibn Ziyad waaw muy Ubaydillah ibn Ziyad ibn Abi Ubaydillah mi euh, ci xilaafu Sayyidina Usman la judd ay année 33 yooyu waaw baayam moo doon Ziyad ibn Abi ñu naan ko Ziyad ibn Abi Sufyan Ziyad en fait moom Ziyad mi moom Abu Bakr Nufaym ibn al-Harith yi ñoom ñaar ñoo bokk yaay waaw Ziyad waaw Ubayd Ubaydullah baayam la wax sànni léegi moom noonu bi euh, Ziyad euh, moo euh, Sayyidina Muawiya radiyallahu anhu moom moom Ziyad mu ngi gane àddina atum gàddaay bi waaw at mu njëkk ci atum gàddaay bi moom premier la premier ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi moom ci la juddu yaayam saqa euh, fële euh, euh, Taif quoi moom ak Abu Bakr ñoo bokk yaay sauf que moom tan mooy baayam lañ xamul parce que yaayam voilà <laughs> waaye xam nga luy yaayam voilà voilà booy mu ngi noonu <laughs> léegi moo tax ñu naan ko Ziyaad doomu baayam léegi nag après ci gàttal Seydina Muawiya après ñu euh, euh, bon euh, moom moo nangu ne léegi kii que ne Ziyaad doomu abu baayam la bu Abu Sufyaan ndax Abu Sufyaan ci boppam mooy bopp bëggu loolu bien sûr mooy bi mu nee Sayyidu Quraysh bi mu nee fala <laughs> fa la jote daa jote yaayu Ziyaad quoi bon am na nettali yu naan moom Abu Sufyaan ci boppam radiyallahu anhu moo ko wax Seydina Ali ibn Abi Taalib fekk ci xilaafa Seydina Umar la ko Abu Sufyaan ne eh, eh, ne moom mooy bàyyam wax ko Seydina Ali Seydina Ali ne man yaayam bon maa fa yaar quoi ci gàttal moom moo ko jur waaw moom moo ko jur boobu mooy nee ko euh, euh, yéefe Seydina Ali ne ko radiyallahu anhu mais lan moo tax euh, ne taxawoo ne yow yaa jur ah mu ne ah, ki ci minbar bi laa ragal <laughs> mooy Seydina <laughs> Seydina Omar <laughs> radiyallahu anhu waaw léegi taxaw bu dee ne lu weesoo woon quoi boobu tuubagul woon sax moo Abu Sufyaan laa un boobu ñoom ci lañ doon dàq yeneen ci bari sa xalaat njëkk génne Quraysh ba yonent may saa saam ñëw Medina atam mu njëkk Medina at moomu ci la Ubaydillah ci la kii Ziyad ibn Abi Jubb Abu Sufyan nag ne man ma man la <laughs> bon nettali yooyu moom <laughs> voilà mu ngi noonu entre parenthèses léegi daal Ziyad moomu na euh, dafa ne woon euh, moom nag ku baax la woon bi ko euh, bon au final Sayyidina Muawiya da ko defoon gouverneur Basra waaw fekk Basra daal mu lëjjantiwaat Basra teg fa ci yoon teg fa vraiment jël saxaaba yu mag yi ñoom Samura ak ñooñu def leen ñoom Seydina Anas jox leen affaire yi yooyu moom vraiment il a bien travaillé vraiment masha Allah ba Basra nit ñi dañ doon tagg danaan Basra moom en plus dafa am sécurité dafa ñëw yokk surta yi police yi ñiy wër bi ci aar yi ba pare tere na bi kenn dugg guddi waaw parce que comme que daa bari insécurité yooyu bi mu ñëwee dafa rétablir affaire yi moom Ziyaad ibn Abi gaa naan ko ñi ñu naan ko Ziyaad ibn Abi Sufyaan moom moomu nag mooy après bon euh, bi nga xam ne keroog xam nga ñu doon gis kii Sayyidina Jarir ibn Abdillah al-Bajali radiyallahu anhu keroog bi mu defee discours am bi naan euh, mooy ad-diinu nasiha naan ñëw naa ci Yonent bi alayhi salaam Euh, jaayanteeg moom ci l'islam ba pare mu ne ma mu booleel ma ci am nusxali kulli muslim may laaye biir jullit bu ne du gisoon nañ lool waxoon nañ ne keroog discours boobu mu defoon mu ngi doon wax waa waa waa kuufa kuufa la ne woon ne di leen dalal fekk Seydina al génn àddina radiyallahu taala anhu mi ne woon gouverneur kuufa bi nga xam ne moom la fay euh, kii euh, Seydina Muawiya radiyallahu taala anhu wa ardaahu daal di woon teg mu ne mu ne man de ci la defoon discours am boobu damaa jaayanteeg yonent bi alayhi salaam ci li ñu waxoon sànq mu naan leen mu leen di dalal ne leen ngeen muñ ba ni nga xam ne ci la leen amir di kële quoi koo xam ne moo leen di jiite keroog waxoon nañ la mooy amir boobu nag Ziyad mii la ndax Seydina Muawiya radiyallahu anhu bi Seydina al-Mughira génne àddina dafa wax Seydina dafa wax Ziyad ne ko léegi yaa yor Basra boole ci Kuufa bu boole ko Basra Kuufa moo tax da ngir jubgum juboon da doon def six mois basara six mois kuufa bu demee nag bu nekkee six mois mi nekk fee mu am ko fa toogal mu yor baax waaw ba ni muy àddina euh, après euh, après nag ci waa jii nii xam nga après Seydina Muawiya bi bàyyim génnee àddina da ko mu mu mu mu mu mu teg fa euh, kii Ubaydillah Ubaydillah Ubaydillah remplacé bàyyi te Ubaydillah vingt-deux ans la waaw mooy Ubaydillah bi nekk ku réew mais mooy vingt-deux ans la nekk le gouverneur de de de de de ak Kufa yooyu ba pare nekk koo xam ne mais lu ko nekk lay def waaw surtout Basra gouverneur Basra bi ki nga xam ne ci la ci la ci la ci la bàyyam génn àddina Seydina Muawiya def ko gouverneur mu nekk koo xamante ne nag yëfi reewande kese la doon def waaw yëfi reewande dëgg dëgg moom la doon liggéey wallah <laughs> léegi nag moom nag ci ci loolu nag la say imaam al-Hasan ibn euh, al-Hasan al di wax mu ne moo tax euh, xadiis bu mel nii euh, xool nañ gis xadiis ba pare hein nañ gis xadiis bi après dinañ ñëwaat ci affaire yii yëpp ñuy wax en plus est-ce bi dëgg dëggintaan yow euh, est-ce que est-ce que la wala Ma'qil la muy Ma'qil ibn Yasaar al-Muzani kan na ci ñoom ñaar moo demoon ci ziyaar di ko di ko di ko di ko di ko digal lu baax di ko di ko tamit orienté ngir mu bàyyi li nga xam ne moom la fi nekk ci ci ci ci ci ci yàq gi nga xam ne moom la fi euh, nekk di di yàq voilà léegi léegi nañ jàll après neen ñëwaat ci loolu insha allahu taala léegi kon mu ne euh, sahaaba boobu radiyallahu taala anhu di A'iz ibn Amr al-Muzani radiyallahu taala anhu daxala ala Ubaydillah kon xam nañ Ubaydillah gouverneur moom daal gouverneur u ne woon à de vingt-deux waaw di doxal lu ko neex di rey rek rey rey moom da cee waaw te dina ñëwaat ci ay mbirum nañu wax xadiis ba pare ci kaccoorteen bu mu fi newoon mu ne fa mu ne bi mu ci moom mooy mu nekk gouverneur mu ñëw ci moom ne ko moom Seydina euh, euh, Ali radiyallahu ta'ala anhu saxaaba yonent lay saa ne ko ay bunayya mooy di ko laay biir ne ko ci sama doom inni sami'tu rasulallah man di dégg naa ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu muy wax ne inna al-hutama alhamdulillah mu ne inna sharra ra'i gis nga alhamdulillah mu ne gis dégg naa yonent bay saa saam ne ñi gine yées ci ñiy sàmm mooy alxutama la waaye alxutama alxutama al imaamu an-Nawawi rahimahullahu taala bi muy sharh hadis bi ci al-Minhaj sharh sahih Muslim ibn al-Hajjaj mu ne qaalu huwa al-anif fi ra'iyyatihi laa yarfuqu bi bi biha hmm? fi suuqiha wa mar'aha bal yahtimuha fi dhalika wa fi saqiha wa ghayrihi wa yazhamu ba'daha bi ba'din bi haythu yu'dhiha wa yahtimuha waaw mu ne nee nañu ne mooy ki nga xam ne dafa rudd bon waaw nit koo xam ne day taral rudd ci ñi nga xam ne ñoom la jiite mais du du laa yarfuqu biha non yoonam new si gis nga raaya ñi ko borom bi teg ci loxo mu jiite leen amul benn yërmande ngir ñoom amul benn nooy gu muy nooy seen kanam jamais ci jekk amul jekk brutalité kese ci nim leen di jiitee nim leen di sàmme nim leen di conduire lépp brutalité la lépp lu metti kese bal li am ba des du du nooy ci seen kaw di kii yàq ci mu leen di bëgg gis nga ni ngay briser aw yax mu dam noonu lay def waaw fii zalika ak ci seen lépp noonu la lay noonu lay def ba pare di jañ ñenn ñi ci ñeneen ñi waaw ñi ni nga xam ne noonu la leen di lore di leen briser di leen dammaate waaw loolu mooy alxutama waaw yées bon am na nag ñu ne mooy lekkkat bi nga xam ne dafa xër ci lekk waaw tuddoon waaw nekk ko xam ne ku ñaaw yi jikko la mën a tooñ mais nekk ci loxoy nit ñi lu baax mu bëgg koo jël waaw ba pare woo waa moom te boo waxee da lay rey yonent bi sallallahu alayhi wasallam Seydina Aïd Aïd ibn Amr al al Muzani radiyallahu anhu ne ko nag dégg naa yonent bay saa saam ne ki gine ki yées kiy jiite wa rien kiy sàmm nit ñi mooy ki nekk ci kanam moom lañ fal moo jiite nit ñi mooy ku mel nii waaw fa iyaaka ah man nag dama lay mooy tandakuloo maa ngi lay mooy tandakuloo man a is yow monsieur le gouverneur an takuna minhum maa ngi lay mooy tandakuloo moytul nga mel ni ñu mel nii ah mooy mu ngi koy junju ne liñ fi nekke di rey nit ñi baal bul def ndax kat ah yonent bi ay saasaam laa dégg woo de te waxam du waxu fontu de du foo de waaw li mu wax loolu ñu ñii la wax de te bàyyi gis ngay def ah maa ngi lay moytandikuloo gis nga ci teggi ni nga ko fa qaala la la Ubaydillah wax fa qaala lahu mu ne ko ijlis wal iyaadu billah wal iyaadu billah ne ko toogal waaw fa innamaa anta min muxaalati ashaabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yow doo dara du ci coxu cox wala nu xaala mooy cox gis nga euh, fay yow xam nga cox léegi nañu wax ngir ñeneen bi moom fenn laal du séeréer bi lekkatu cere bi nga doon <laughs> xam nga ne yow moom cox xam nga ko bu baax waaw xetex bi <laughs> bi ngay jox sa bas yi <laughs> loolu ngay xam nga ko waaw léegi mooy cox cox gis nga cox mooy gis nga xetex xetex xetex voilà mooy gis dugub yi fi muy ne dugub bi épi wu dugub bi xam nga doomu dugub bi daa am ci lu muy dugg loolu boo ko dindee dugub bi ba mu des loolu kese nga xam ne dañ koy xettex bi dañ koy dajale di ko jox li nga xamante ne mooy xar yee surtout fas yi di leen ko jox bool leen ko kii mu mu baax ñoom dañ koy lekk bëgg ko lool moom mu ne kii nekkul loolu ci saxaabaa yonent bi sallallahu mooy yow saxaabaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga ci saxaaba yi nga bokkoon mais doo ci dara yow bokk nga ci ñi gën a ne ñi gën mooy daal xoolal wax ju ñaaw ji rek waaw Allahu akbar xoolal ma lu ñaaw li moom la Ubaydillah wax moo tax al imam nawawi mu ne wan nuxaala huna isti'aara min nuxaalati daqiq wa hiya qushur mu ne nuxaala dañ koo dañ koo àbb fii mooy waxul ne waa ji tox la ci boppam mais mooy mu ngi koy dëkkaale ab xettex naan ko yow xettex nga quoi ci xettexu <laughs> walla iyaazu billaah <laughs> li nga xam ne mooy mooy mooy mooy bi wala blé bi walla kii bi nu mu dugub jéeg yooyu walla iyaazu billaah li ñuy defara lu ñuy mooñ araw bi fa muy jóge mu ne mooy xisruha mooy xisru euh, ah fruit bu nekk fruits yi nga xam ne day am lu leen di muur ñu génn leen ci loolu mooy xëcc waaw lu leen di téye ca biir moom loolu la mais moom mu ne yow saxaabaa yonent may sasam yow yaa ñoon yow doo dara ci ñoom voilà déglul toogal ijlis toogal nga naan moo wayu fa qaala allahu akbar ashaabi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yow doo dara lul ab tox nga ah, ah amoo benn importance loolu xam nga tox en général nit ñi dañ koy sànni lu lu dul ñu yor jur ji ñoo koy utiliser waat ngir jox leen ko di leen ko di leen ko xonte mais sinon loolu dañ koy sànni mooy yow doo dara ci saxaaba yu nentuway sa sab yow bokkoo ci ñu am solo doo amoo solo ci ñoom doo tus wal iyaadu billah wal iyaadu billah loolu la Ubaydillah wax bi nga kàccoor tegu yées gi mu doon léegi ah Aïs ne ko ne ko ciy teggin fa qaala wa hal kaanat lahum nuxaala ne ko ah yeneen saxaaba yeneen may saa saa est-ce que ñoom am nañu ab cox wala ab ab xeqex ñoom mooy ku ñàkk solo ci ñoom am na. innama li am ba des li mooy kaanat li am kaanati nuxaala cox boobu ak ñàkk ñi amul benn solo ba'dahum seen ginnaaw lañ de wa fii ghayrihim ak ñeneen ñu dul ñoom saxaaba yi wallahi qad sadaqa wallahi radiyallahu ta'ala anhu wa arda amul kenn ci saxaaba yeneen may saa saa koo xam ne ku yées ku bon kii. kii nga xam ne da koy bañ di jaamu yàlla ci bañ di ko bañ moom Ubaydillah waaw wallahi ah dinaa ñëw ci léegi ay yenn mooy gis nga liñ jot du wax nii rek lii rek war na koo mën alas moom xoolal lu garaaw li mu wax koo xam ne rabbahu al-Mustafa sallallahu alayhi koo xam ne amul benn soxoroo tous doo daa voilà wal iyaazu billah léegi. mu ne ko ndax xoola ci teggin yi waaw ndax est-ce am na ci loolu ku ñàkk solo ci ñoom ah ak ñàkk solo seen gannaaw la xew de ak ñi nga xam ne ñoo dul ñoom mu ne rawaahu muslim hadith bi imaamu muslim moo ko solo ah al imaamu muslim est-ce que moom kese ko solo waaye al imaam sëriñam imaam Ahmad rahmatullah alayhi daal dina koy solo al imaamu muslim rahmatullahi alayhi mu ngi ko solo al imaam al aadil baabu kitaabul mooy buntu euh, euh, jiit jiite buntu bi al imaam al aadil euh, jiit bi nga xam ne dafa mu ne haddathana Shaybaan ibn mu ne ki ñu ah, Abi Shayba ah, abu muhammad al al ubuliyu rahmatullahi alayhi al basriyu rahmatullahi alayhi qaala haddathana jarir ibn hazim mu ne ki ñu nettali mooy jarir ibn hazim ibn zayd ibn abdillah al azdi al utaki abu nadr al basri moom tamit ah kon gis nga dofi waa basra ngoogu Shaybaan ci waa Basra Jariir ci waa Basra al-Hasan haddathana mu ne qaala haddathana al-Hasan wa ci waa Basra muy al-Hasan ibn Abil Hasan Yasaar al-Basri Abu Sa'id min ci sànq moom la al imaam ne an Abi Sa'id ah al-Hasan ibn Yasaar Hasan al-Basri moo gën a siiwee noonu ah rahmatullahi alayhi kon waa hadiis waa Basra la an ay an Aa'id ibn Amr Aa'id Basra la dëkkoon ah, al-Muzani al-Basri kon mooy lii Basri yu na tallale waa Basra la rahmatullahi ala al-jamii' mu ne wa kaana min ashaabi rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam daxala ala Ubaydillah ibn Ziyaad fa qaala ay bunayya inni sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu inna sharra ar-ri'aa'i al-hutama fa iyyaaka an takuuna minhum fa qaala lahu ijlis fa innamaa anta min nuxaalati ashaabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fa qaala wa hal kaanat lahum nuxaala innamaa kaanat an-nuxaalatu ba'dahum wa fii ghayrihim nii la ko al imaamu Muslim daal di indi léegi bala ñu jàll hadith bi mooy al amru fan la ko imaam indi nii ci digle lu baax teralu du noonu Seydina Aïsa radiyallahu anha ba mu gisee gouverneur bii nekk ci réew mi ci gox bi fii ci Basra di def ay tojaangeem da koo da koo dikkal waaw da koo dikkal da koo dikkal wax ak moom noppiwul naan c'est son affaire c'est son affaire du day bon bon moo xam déedéet waaw dafa ñëw ngir aaye ko loolu ma nga koo dindee loxoom ndax gouverneur la moo yor armée bi moo yor police bi moo lépp mais nag ah am na lan nañam de te xam na ne li muy def baaxul te borom xam-xam na ndax saxaaba yonent bi la alayhi salaatu wassalaam wa radiyallahu anhu moom maay mu ñëw ci maraati bu yàq euh, dindi yu ñaaw yoo yële degré yi moom mu def ci biir man mooy ñëw wax ak waa waaw mu ñëw wax ak moom léegi moom def na lu ko war kanta sawaay moom dafa dafa yées te dafa bon ñuy wax muy wax waxi reewa de naan ko Idris waaw dañ ciy xam ne mooy gouverneur njiit président ministre kenn xam nga waxoon naa kaw imaam imaamu Nawawi tuddoon nañu lu imaamu Shafi'i wax rahimahullah ne sa mbokk boo koy yedd ci secret kooku da nga koo da nga ko nasiixa nga ko conseil nga ko te laay biir nga ko laay biir nga ko te rafetal do waaye boo ko defee à public kooku da nga toroxal da nga gàcceel te tamit ñaawal nga ma ne la woon rawatina nag koo xam ne gouverneur la wala njiit la wala président la kenn du waxee moom ay taxaw ci micro yeeg ci mbedd yeeg réseaux sociaux yeeg te yow nga man wax ak moom neneen loo xam ne aparté yéen kese la waaw nee nga bëgg rek ngir nit ñi ne moom mu ngi wax est-ce que nit ñi dañu obligé tout temps ñoo xam ne booy def lu baax comme ñoo xam ne yaa ngi def dégg voilà léegi nag kon mu ñëw wax ñoom te taxawul feene man saxaaba laa voilà kii bu ñu fontoo kañ la fi ñëw ñun ñoo xare xeet ba lislaam bi ak fii bu ñëw ñu kii ba eh, missionnaire yi ñëw leen man ñu dem faagaagal ko waxu lool dafa dem ndànk te tamit dañ ci gis ne dugg ci nguur yi bu dee ne dañ leen di indil kàddu dëgg loolu dafa sax nekk lu ràññee te dinañ ko gis ci biir xadiis yi nga xam ne nañ ko gis léegi bon maanaam léegi <laughs> ci buntu yi bi nii nga xam ne li gën yonent may saasam bañ ko laaj mais ban jihaad moo gën mooy ci bunt yi ñëw pas ci bunt bi mu ne ban jihaad moo gën mu ne mooy wax dëgg kalimatu haqqin amaama imaamin jaa'ir waaw jihaad gën bokk na ci mooy wax dëgg ci kanamu imaam boo xam ne dafa dëng waaw wax dëgg bi nag tekkiwul li ko jaay yi jàppe mooy da ngay ñëw ci rajo bi ah yuuxu ca kaw ngir ñu ne waaj wax na dëgg déedéet wax dëgg gi man nga attaqué moom te loolu mooy li gën a fu nu gën suturloo moo gën waaw léegi kon mooy dugg ci nguur yi du loo xam ne totalement dafa nekk lu doo ah, doole sinon doonu loon ñëw ngir indi fi jottali leen dëgg waaye li yées kay mooy dugg fa di leen conforter ci mbon giñ ne gaa yi ne di rey nit ñi képp koo xam ne yaa ngi jëfe noonu yaay Ubaydillah rek yéen a niroo rey gaa ba pare léegi yow nga dem fa amoo dara en tant que boroom xam-xam wala man bu dee ne gaa yi bon gaa fii Euh, bon léegi borom xam-xama fii ñii daanaka euh, waaye non mais mooy am na lu mu xam en tout cas ci diine ñu yaakaare loolu nga ñëw amoo dara looy apaisé wax ak waa ji xaw ko raisonné ak lu man di toll yow nga ñëw di ko gën a jaxal di ko gën a kii di ko naan di ko ay aaya di ko dóor gaay moom lañ la waxoon fan yële waaw di wan boo leen rayee ñoom ku ci dee nangam nangam lii kenn yooyu kooku moom wal iyaazu billah a'aadana allahu min haula yal nañu boroom musal ci façon yu mel noonu waaw gis nga kon Seydina Aïs dafa dugg ñëw radiyallahu anhu ñëw ci moom wora mu ne daxala ala Ubaydillah li gouvernement bi fi mu nekk siège bi fi wax ko wax ju wax kii wax dëgg rek yàlla tax waaye bam ne ijlis merul ow geddul wax ko wax ñu teggi new na ko doon dara ci saxaabaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam xettex nga ci saxaabaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam wal iyaadu billah waaw ci même temps bi mooy boo nekkee il faut ñu ñu ñu bañ tout rek di nekk ci ndax bu dee kii day xëcc kii di xëcc en général buum moom du am waaw benn bu doole yi force yi tolloo buum du am buumay dagg ak kenn du am buum foofu am. kuy tempérer Seydina Aïsa radiyallahu anha topp ko ci ton boobu la ne ko wa hal kanat lahum nuxaala est ce que am na ci ñoom ñu mel ni li nga wax ah li nga wax dëgg ñi mu am ci ñoom mooy ñëw seen gannaaw waaye teewul mu waxaat ko dëgg dàqal na kon li nga wax noonu ci yone saxaabaa yonente bay ci ñoom kon man manumaa bokk ci ñoom manumaa bokk ci li nga wax noonu ndax man ci ñoom laa bokk ci ñoom loolu amul ñii ñooñu am mooy ñu ñëw ci ginnaawam seen gannaaw ak ñeneen ñi dul ñoom mooy waxu dëgg moom ci jihaad bi gën a mag la def waaw kon mooy al amru bil ak i ak ni ñu koy defe ci teggin nii la ko nii nga xam ne noonu la ko defee moom Seydina Ali radiyallahu taala anhu wa arda léegi léegi liñ doon wax sànq mooy xarisu mel nii te lii lañ ci gis mooy teelaangaay saxaaba yi teddaangeen gën a sell ci mbindeefu yàlla yi ginnaaw yonent yi alayhimu salaam te ñooy sangu xeet yi comme nal imaamu Nawawi wax waaw mu ne fa inna as-sahaaba radiyallahu anhum kulluhum hum safwatu an-naas wa saadaatu al-umma wa afdalu mimman ba'dahum wa kulluhum 'udul qudwa la nukhalafa fihim wa innama jaa at-taxliitu mimman ba'dahum wa fi man ba'dahum kaanat an-nuxaala waaw ci sharh al-minhaaj sharh sahih muslim ibn al-hajjaaj moom imaam an-nawawi boroom téere bii ci beneen téereem bële mu ne saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom ñépp ñoo sell ñoo gën a sell ci nit ñi sangu xeetu yonent bi saa saa gën képp ku ñëw seen gannaaw ñoom ñépp te ñoom ñépp góor nekk ay royukaay amul cox amul ci ñoom xetex amul ci ñoom ku ñàkk solo amul ci ñoom waaye kay am ba def innama jaa ak tafriitu waaw njaxas gee yooyu fan la am mimma ba'dahum ci ñi ñëw seen gannaaw wa fii man ba'dahum kanat nuxaala te ñi nga xam ne ñoo ñëw seen gannaaw foofee la li waa ji wax te waxu kàcc lay wax foofee la am mais amul woon ci ñoom non non wallahi qad sadaq wallahi qad sadaq waaw non gars yi dañu ñàkk teggin amuñu ci dara bu bu ko yaataal waaw léegi dama la liñ la doon wax sànq dañ ne la hadith bii nii est-ce que est-ce que hmm? Seydina Aïd la wala Seydina Maqil ibn Yasar ndax buntu bi imaamul Bukhari imaamu kay Muslim rahmatullah alayhi ci bi mu indi hadith bi kitaabul imaara baabu fadilatil imaamil aadil avant xadis ba xadis Aïs bi moom la mujjee ci buntu boobu waaye am na xadis yu ko jiitu indi muy xadis Seydina euh, kii euh, Maqil ibn Yasaar nga xam ne même xew-xew bu mel nii da koo dal ak Seydina ak ki nga xam ne mooy kàccoor bu mag bi boog Ziyaad ibn euh, kii maanaam kii Ubaydullah